ay misaal yoo xamante ne yuy wan nga bañ a di doylu di di di fuglu nga war di fuglu tey def attention bu baax ci iblis mu yées mii nga xamante ne mooy ñaareelu mbindeef mi nga xam ne ginnaaw bànneex ku jara mooy tongoongale mu ne joxoon na la kon misaalam Bersiisa léegi nag mu des ki nga xam ne mooy Bal'am di Bal'am ibn Ba'ura loolu yépp Euh, yiñ la waxoon bi weesu ci maraaji yoo yële ci nusus yooyu tudd nañu ko naka noonu boo demee ci tafaasiir yi muy tafsiir yi kutubu tafsiir yeeg ak ñoo ñu tudd nañ nettaleen ah, waaye ci gàttal waxoon naa la bi ñuy tëj ne ci nettali banu Israaïl yi tamit la bokk yi nga xamante ne nii ñoom seenu wér daa des ndax ñoom moom de toute façon duñu fiqa duñu dara ñooy dëgëruñu parce que gars yi lu leen neex la ñuy nettali ñu ngi nii rek téere bi leen yàlla yónnee muy tawraat baaxatul voilà mooy dañ koo dañ koo échanger ak leneen loo xamante ne kenn mënatul a gis tawraat bu baax ndax yàq gi ñu ko yàq ñoo gars yu mel noonu nag ñooy nettali yi mooy ci ñoom la ko boroom xam-xamu l'islam bii nii daal di jële mu ne léegi mbirum wa sha'nu ba léegi kon ginnaaw Birsis maa ngi lay jox misaal moo xam ne hein doy na la rek nga xam ci makaayidu shaytaan pexey shaytaan ak fi muy jaar ba mën a yàqal doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa sha'nu Bal'aam ginnaaw Birsiis mbiru Iblis ak Bal'aam alladi ma nga xam ne tabaxaraa moom géeju woon na feesoon na géej ilman ci xam-xam géeju xam bu doon tuus la buy tuus doy tuusam di di di di dal kafaa doy na sëkk ku xam histoire am zajran bi ak jajju loo xam ne liman tadabbara ñeel ki nga xam ne moo setantal xabaar boobu le loolu ci gàttal boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme niñ koy nettalee mooy ne mbir mi Bal'am ibn Ba'ura benn euh, euh, nit la woon boo xamante ne nii borom bi da koo mayoon xam-xam boo xam ne da doon gis aracha bu doon xool da doon gis aracha amoon yoo xamante ne ay xam-xamu ismullah al-a'zam ak yu mel noonu turu yàlla bi gën a màgg nga xam ne nee na buñ ku ma ci ñaan ma may la yooyu yëpp da koo amoon borom bi mu nekkoon ku sell borom bi defal ko loolu lépp waaye rek Iblis daal di koy nax ci liñ naan am na nag ñu ne ci nettali yu bari dañ naan ka kanta nettali yi dañ naan am yu ci bari loolu lañ wax naan ab yonent la woon waaye loolu demewul noonu comme li nga xamante ne noonee la imaam al-Mawardi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu wax ne loolu moom demewul noonu loolu fan la yàlla fan la yónneeb yonent boo xam ne après def ko yonent yàlla yónniwul ke denn yonent lu dul xam na ne day faatoo ci noonu lii xanaa xamoon nit ñi dañoo xamul lan mooy yonent waaw yonent manu la mooy borom bi ma'suumuuna la léegi ñu ne waa ji moo yàlla da koo joxoon nubuwa ab prophétie ba pare mu ñëw léegi après amul nag boobu nga ay nubu wa amala xaas ma ne loolu lépp dara la ko ci borom bi dexal woon dun dunam nekk ko woon voilà loolu al imam al Mawardi wax mooy dëgg te loolu al imam al Qurtubi bi mu koy tudd ci loolu la jéngi jëm te loolu mooy li am waaw ban yonent mooy mooy yàlla ba ñëw sax waxuma la mooy yàlla mais mujj nekkul yéeféer loolu daana na ne voilà léegi kon loolu teg nañ ko tegani ndee voilà benn waay la woon boo xam ne am na lu ko yàlla mayoon tabbu ta c'est une histoire à prendre avec des pincettes voilà ndax wax naa la fi mu jóge mooy ci nettali israiliyaat yi la voilà ñoom ñoo ko nettali te gaa yooy moom wax naa la ne tous seen dara dëgërul voilà voilà nastanisu biha comme ni ko boroom xam-xam yi di tuddee léegi nag moom lan la def muy fekk nee nañ Seydina jamonoy Seydina Muusa alayhi salaam la doon la doon dund léegi daal ci gàttal mu da da naroon a ñaan yàlla Seydina Muusa ñaan yàlla ci wolof mooy ñaanal nit lu bon voilà léegi nag comme que yonent yonent yàlla Muusa yonent la alayhi salaatu wassalaam saa bu bëggee ñaanal bu ñaan yàlla naa Muusa moom lu bon loolu mu ko nar a ñaanal mu ñaanal ko ña ko sàkku ci ñoom waa gox ba ne ko ñaanal saa lu yées ci dal ci kaw moom saa bu commencé dem bay ñaan rek moom dëkk ñëli lay wax gars yi ne ko mais yow ñun ngay ñaan yàlla bi mu ne ah lii rek laa man waaw ba suñu gàttal daal suñu boroom daal di koy dégradé lim yoroon yépp mu daal di koy nangu ndax yi nga xamante ne loolu la ci yenn yi dañ ne Seydina Muusaa ci boppam alayhi salaam que moom am na sa yenn yu ne ñaanam googu daal na ndax dafa ñaanoon yàlla ne buñ jege dëkk bii muy Kanaan muy fële ci balaa bilaadul Quds bu mu fa jege ba loolu moo tax téyu gi nga xam ne moom la waa banu Israaïl doon wër yatiihuuna fil ard ñuy téyu di wër ci kaw suuf loolu see ak ñaanam la waaye loolu demewul noonu voilà du ñaanam fenn loolu taxul li taxoon ñoom ñu doon def alquran wax nañu ko lu leer keneen ndax yawut yi dañ leen ne waa banu israil udxulul ardal muqaddasata allati ba dugg leen eh, eh, suuf su sell si nga xam ne borom bi moo ko bind dawoon ngeen ñëw fii ñoom ñu bañ suñu borom sanctionné leen ci lool ne leen dugg leen ngeen wax xitta gaa yi naan xabatun fii sha'ra comme ñu ko gisawoon voilà simple ñu borom bi ñu ngi sujóot di ñaan nga simple ñu suñuy bàkkaar ñu naan xabatun ab pepp fii sha'ra ci karaw waaw ba suñu borom mere leen ne leen nag bañ ngeen ne leen du ngeen fi dugg ca lañ waxoon Seydina Muusaa ne ko ñun fen lañ duggul waaye yow ma ne fee ñu soxora fa nekk fadhab anta wa rabbuka fa qaatila inna hahuna qa'idun demal yow sa borom ngeen xeex xeex bi laa wax ñun ñu ngi riigu fii fii la ñu dëju fen lañ jamul voilà yooyu noonu ñu defoon ci la leen suñu borom ne leen haa lool la kon nag mu sanctionné leen looloo tax waaye du ay ñaanu waaju ñu naan Bal'am ibn Ba'ura hada laysa bi sahih loolu xaaju la wér fenn ta demewul noonu kon nag affaire baa ngi noonu en tout cas daal li ñuy nettali mooy ne après moom léegi daal ci gàttal ba muy ñaan yàlla Seydina Musa alayhi salaam muy gaa yi gis ne moom làmmeñ wi saa bu nar bu ko naree ñaan ci gaa yi lay dal waaw li ma doon wax sànq ne am na ñu ne voilà dafa ñaan moom moo ñaan Seydina ci kaw Seydina Musa ak waa banu bu buñ jege dëkk ba moo tax ñuy wër noonu lañ. ci kaw suuf léegi ba ko Seydina Musa alayhi salaam yégée ne waa borom bi waaw la bu tax lii daal ñu mu ne ko daa am benn waaye bu ñu naan eh, Bal'am ba Ba'ura boo xam ne dama koo defaloon ay kii moom moo ñaan te moom ñaanam daa nekk loo xam ne saabu bu ñaanee ma may ko ko léegi nag naa Muusaa ne ko waa comme que dégg nga ñaanam ci ñun ba tax lii daal ñu déggal li may ñaan ci moom ñaan kon bu ci gàttal ya borom bi alal ko voilà loolu yépp noonu loolu lay sa eh, loo xam ne sanad yi wérul voilà ci yahuud yi la jóge waaye loolu daal day wane ne kon loo xam-xam koo xam ne bax bu xooloon netta yi wax far iblis far ko njuuy daal di ko yàqal ba li nga xamante ne muy gis ku mel ni ab yonent yi salaatu wasalaam amul dara lu muy def muy ñaan yàlla ci kawam bali ko dal dal ko loolu yépp makaay min makaayidi shaytaan dafa bokk ci pexe iblisu garaaw yi kon nag mu ne kon lii ah mbirum Balaam ni nga xam ne dafa feesoon ak xam-xam ah loolu de kafaa doy na zajran am zaj am am am am sànj waaye am am am jàccu voilà jajju génn ci li nga mooy ci yaakaar gi nga yaakaar ne yow fii mu ne Iblis moo man nga ko lijjanti lu gën a gaaw di ko xeeb ak yooyu jàpp ne yow daal fi nga tollu sell nga foo xam ne mënalu la dara mu ne ah lii de boo ko gisee xam nga ne doy na ak jajju li man tadabbara ñeel képp koo xamante ne nii daal di ngay seetantal lii léegi nag moo tax sëriñ bi bi mu la joxee ñaari misaal yi nga xam ne téere yi ñoo koy tudd voilà léegi nag mu ne kon nag maa ngi lay dénk maa ngi leen di dénk déglu leen ñu ne ko lan nga ñu yow dénk yaa Cheikh al Xadim alayka ridwanul baaqil qadim mu ne laa taamanu makaayida shaytaani qabla firaaqi ruuxi lil abnaani mu ne kon nag laa taamanu bu leen am kóolute de bu leen wóolu mukk makaayida shaytaani pexey iblis mi nga xam ne mooy shaytaani bu mag bi qabla laata firaaqi ruuxi laata seen ruux yi di taqale kook lil abdaani seen yaram yi mooy fekk deewoo ba borom bi moom yow leer na yow moom lam waxoon ne wala tamuutunna illaa wa antum muslimuuna bu fi kenn ngalawaay bu kenn ci yéen faatu lu dul ba muy faatu na nekk koo xam ne day wommatu nekk ci yoonu lislaam gii te gëme ko noonu wommatoo noonu yow lool moom fekk lool amagul yow bul am pexe bul am kóolute ci pexe iblis ah kon de doy na waar lii moo taxoon mu waxoon na ca kaw ne la sawaay gis nga xam nga ni ngay xeex ak moom bil muraqaba de da koy fuglu moom iblis faraqibanhu kulla waqtin wa zaman bil bi wa difa'i kay tug fal mihan loolu gisoon nañ ko léegi sëriñ bi ne mel ni dañ ne ko waaw waaye mais lu tax ñu war a def lii lépp léegi fekk deewaguñ daal mooy bu ñu am benn kóolute ci ci pexem iblis mu ne waaw lu tax mu ne li annahu waqtal mamaati yaati shaxsan li kay yahrimahu taati mu ne ndax iblis li tax mane la fa faatoogoo bul am kóolute ci biiram ndax ba xattaa waa ji li annahu waqtal mamaati jamonoy deewu cam si nit ki yaati iblis danaan jaax aksi di mobiliser lim a am ngir mën a yàqal waa waaw bu koy manee bu manee jël forme nit koo xam ne waa ji déggal na ko takku du ko sell ku iblis mënu la jël formam dina fexe jël formam waaw dina fexe ngir rek dribble waaju wax ko wii waxu yéeféer ak yu mel noon ba mu wax ko ngir deewe noonu moo tax moom li annahu waqtal mamaati jamonoy faatu nit ki yàtt yi danaan xaas agsi ñëw saxsan nit kay faatu li kay lu tax mu ñëw fii li kay fekk ko ci lalu euh, euh, euh, biñ ko hospitalisé wala lalu néegam bi mu nekk war a faatu wala bi ko oto bi tëlee gis nga ni mu daanoo laata muy génn àddina iblis ñëw na bëgg rek na na def na wax léegi wala mu fas ci xolam loo xam ne da koy def yéefér iblis ci gaaw ci gaaw gaaw gaaw lu tax muy def loolu le mooy li kay ma yaxrimahu taati ngir mu xañ ko gis nga jaamu yàlla ya nga xam ne waxoon na ko ba mu ko ne da ah <laughs> ya'muruhu bi tarki da koy digal ne ko baal waa ji bañ ne day julli mu ne ko léegi buy julli mu ne ko kon gaawal ko waa ji bañ mu ne kon ngistalal waa ji bañ mu ne ko yéemul waa ji bañ léegi nag bu yoo yépp bu dañuy topp bu ñëwee bay waaj faatu mu ne yii rëccu ko yu amaguma man man man man yokkeeguma dem ngir lan